alayhi ridwanu lbaaqi alqadim fi qasidatihi masaliku ljinaan fi jamci ma faraqahu ddaymaani radia allahu taala anhuma wa ardaahuma fi lmuqaddima fi faslun fi tasawuf arkaanuhu naarifu minha sab'a sumtan wa juu'an wa jtinaabal bidaa'a wa tawbatan wa saharan wa uzla thumma istiqaamatan fa ni'mat xaslan wa zaada shaykhuna al-yadaali thaamina taqwal ilaahi zaahiran wa baatinan kon ñu ngi woon fii nga xamante ne ñu ngi ci bunt bi nga xam ne pàcc bi nga xam ne dog bi sëriñ bi def sous chapitre bi mu def radiyallahu anhu ci tasawuf gisoon nañu kon ñu ngi woon ci ponk yi ponki tasawuf yi nga xam ne nee na loolee lañ ci xam ne juróom-ñaar la gisoon nañ bu njëkk bi mooy sumtan gisoon nañ lool fu mu tegu ci sunna waaw ci waxu yonent bi alayhi salaatu salaam biñ la waxoon xadiisam bi gisoon nañ ko jarul ñu ciy ñëwaat waaw wajuwaan xiif fii lañ yemoon voilà wajuwaan ak xiif mooy ñaareelu keno bi juróom-ñaar la la wax ñaareel bi kon ci lañ egsi muy juwaan xiif eh xiif nag waxoon nañ la xiif ci lépp loo xam ne lu xaraam la moom nag mooy mooy bu ko jege waaw ndax borom bi lii mu tere waru ngeen koo jege voilà moo tax mu tere yi nga xam ne day xaraamal ñu koy lekk xurrimat aleykum lahma xurrimat ah aleykum lahmul xinziir ah xaraamal nañ leen ci yéen li nga xamante ne nii mooy yàpp mbaam xuux voilà loolu dafa xaraam par exemple loolu moom dafa xaraam ci ab jullit mu koy lekk xurrimat aleykumul maytatu d'abord maytatu moo jiitoon waddamu beneen bi danoon innama xarama aleykumul maytata ah waddama wa laxmal xinziir beneen mu ne xurrimat aleykumul mayta xaraamal lañ ngeen di lekk li nga xam ne mooy médd waddamu ak deret wa laxmul xinziir ak yàppu mbaam xuux di cochon di porc wama uhilla li ghayrillaahi be ak lépp loo xam ne bañ koy rendi lañ ca yuuxu wax ko ca tudd ko ci leneen leneen la beneen tur bu dut yàlla ba ni mu jeex ca suuratul maa'ida mooy loolu moom bu ko jege kantaa yi ngay xiif nii li tax ñuy gën wax fi juwaan mooy ci yu dagan yi bu lekk lu dul danga koo aajowoo waaw ndax day créer ay problème lekk goo xam ne aajo ko di duy sa xollu gi gisoon nañ ci li ci sëriñ bi doon wax ci koor ga bañ ci yemee ci faslun fi sawm ah pàcc ba nga xam ne moom la defoon ci li nga xamante ne nii moo jëmoon ci wàllu koor gi gisoon nañu bu baax côté boobale léegi nag xiif gi moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fi mu tegu fan la ko waa ulama as-sufi radiyallahu anhu jële mooy ci yonent bi alayhi salaatu wax xadiis bi nga xam ne al imaamu Ahmad ak al imaam Ibn eh, eh, at-Tirmidhi ak Ibn Maaja rahmatullah ñoo ko solo muy xadiis boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci Seydina al-Miqdaam ibn Ma'di Karib radiyallahu taala anhu saxaaba la woon ndongo la woon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam de man di dégg naa ko sami'tu rasulallahi dégg naa ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaquul mu naan maa mala'a aadamiyun wi'aa'an sharran min batnin bi hasbi ibni aadama ukulaatin yuqimna sulbahu fa in kaana laa mahaala fa thuluthun li ta'aamihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafsihi waaw ah imaam at-Tirmidhi mu ne hada xadithun xasanun saxix waaw kon ay sayyidina al-Miqdaam ibn Ma'di Karib radiyallahu taala anhu mu ne dégg naa yonent bi alayhi salaam nu ne gis nga doomu aadama bi de feesalul ndab lu yées biiram waaw ndabu biti yi moom ay paan ay soo ay ay ay ay mbana boo leen duyee feesal leen ay ndab la li gën a yées booy feesal mooy biir waaw doomu aadama mi feesalul mbana <laughs> gën a yées biiram ndax mu feesee rek ay dégâts la waxoon nañ la ci yenn nelaw yu bari ba li la yàlla sant mën nga koo faat ndax lan lekk ga waaw jural la tayeel xam nga ne mos bu sa xol bi feesee añ ba kii dégg gaa yi nodd te nga te nga naan ba sa biir bi fees dell nga wër a jóg dox dix minutes ngir àgg fa nga fa jàkk ja xam nga ne mos yow <laughs> boo moyul doo dem de waaw waxuma la dara tisbaar gi sax boo moyul nga ne xaaral ma sieste far yeewu 17 heures waaw wala timis mu ne kon maa mala a feesalut aadami yun benn doomu aadami mooy ku ko jox sëy na aadam mooy nit nit ki wi an am ndab charran bu yées min batn ci biir bi mu ne nag kaay nag ma daal di leen mel ni yonente bi alei salaatu loo nga xam ne huwa nabi waaye huwa abul mu'minin mooy bàyyi way ngëm yàlla yi amul dara lu baax lu dul ñoddil na leen ko amul dara loo xam ne day lorelul soril na leen ko léegi nag muy jox ay conseil waaw mu ne nag comme que nii la xam ngeen mbir mi kon wax naa leen ko ndax lu yées lu doomu aadama bi alayhi alayhi salaam ah daal di mën a duy mooy lan mooy biir bi léegi nag kon nag bi hasbi ibni aadama alayhi salaam ukulatin yuqimna sulba waaw mu ne kon doy na bi ñu xamee lii nag kon nag maa ngi leen dénk doy na rek ngir doomu aadama bi alayhi salaam lu amaan alayhi salaam seydina adam bu ñu ko tuddee yonentum yàlla la mooy suñu maam amul kenn ku am lu baax lu dul ne ci moom la tukkee loolu la yàlla def sa maam moo tax yonent bi nit ki anta anta wa <laughs> yow ak sa alal yow yow yaa ak sa alal sa seen baay la sa baay moo leen moom te nag képp ku baax ku ne <laughs> moo tax maam Adama alayhi salaam gars yi dañoo déglu archéologue archéologue façon tubaab yeeg chrétien yeeg kii yahud yeeg façon yooyu yooyu ñuy nettali Adam et Ève yooyu walla iyaazu billaah ba tax gars yi jàppuwuñ leen dara waaw oh wala di leen tuutal quoi alors que loo amul ku baax lu dul ne moom baax nga ci moom la ko borom bi jaarale ndax ba mu bëggee mbindeef yi ñëw ci kaw suuf fii moom la teg waaw ñépp mu jaarale leen ñu mel ni moom waaw kon nag bu leen ñu bu leen di fàtte loolu lee kon mu ne kon doy na rek doomu aadama bi ukulaatin ukulaatun ay mooy ay ay ay ay ay ay ay yu muy yoo xam ne moom lay sex lu muy lekk ay lekk yoo xam ne hein mooy ay lënc yoo xam ne bu ko sexee yu ndaw rek yu xim na sulba yoo xam ne man na cee taxaw yaxu ndiggam gi di dina ci mën a taxaw mooy moom ci boppam doomu aadama bi dina mën a fonctionner mooy lokkal rek lu la téye loo xam ne yow man nga cee dox say soxla du la sonal waaw lu tax nga man di dund di dem ak ñëw di dox say soxla di liggéeyee kër jàngee ka def lu nekk wala di doxi mbokk ak yooyu lu la may loolu rek def ko waaw wala di woyaase ak yooyu mooy lekkal loo xam ne lu la doy la léegi léegi nag mu ne fa in kaana laa maxaala bu dee nag oh <laughs> doomu aadama bii moom mooy la fayet la <laughs> yaakaar ne man maa <laughs> mu ne fa in kaana laa maxaala bu dee nag moom loo lee ma njëkk leen jox conseil man yonent ma la saa saam doyu leen ay lekk rek dimbal <coughs> ñaar quelque tibb rek bu dee lu ñuy tibb la wala quelque quelque kuddu wala fourchette rek. waaw wala sa loxo bii rek loo jël rek lu ndaw rek loo xam ne yow leer na le boo ko jëlee moom doo ci xëm doo kii nekk di xëm di xool di gis ñaari biddiw parce que da xiif hein waaw lu la téye rek mu ne nag bu dee nag laa moom daal eh, mu ne lool moom foog mu dépense loolu daal o oh, loolu daal mu ne bu dee lool la moom foog mu lekk rek foog mu continuer ah fa sulusun na ko defe nii fa sulusun un tiers mooy bu ñu xaajee biir bi ñetti xaaj benn xaaj bi li ta'amihi na ko na ko réserver bàyyil ko ngir lekkam kon lekkam gi moom weesu un biir bi <laughs> wa sulusun léegi beneen beneen beneen un bi xam nga ñetti xaaj benn xaaj bi wax na la ngir sa lekk wa sulusun beneen bi ci tegu beneen un bi li sharabihi na ko def ngir naanam la muy naan wa sulusun beneen bi des beneen xaaj bi des ci ñett yi li nafsihi mu bàyyil ko boppam ndax loolooy tax mu mën a nekk koo xamante ne nii lekk gi mu lekk ak naan gi du ko noot te dina mën a taxaw di jaamu yàlla ak ay soxlaay boppam ak soxlaay nit ñi nga xam ne moom da leen a war a taxaw loolu man cee ne waaw <laughs> kon lii moo tax ñu boole ko ci arkaanu fi këne kon wajuwaan ak xiif waaw du lekk lu dul mu nekk koo xamante ne nii da koo aajowoo waaw di lekk rek di dem déedéet ba mujj nekk am po déedéet waaw alhamdulilah léeg-léeg nag léeg nit ki mooy lu raara ah. waaw lekk benn yoon loo xam ne xaw naa dépasser tuuti loolu mën naa ne nga ma ah oui la si Oh, suñu waxtu wajoon na mais nañ ko jeexal loolu rek waaw ndax yonent bi alei sat salaam li mu wax xadiis Seydina Abu Hurayra bi nga xam ne nee na man damaa xiifoon lool waaw ñëw kër yonent bi alei sat salaam ànd ak ak ñoo xam ne waa ahlu suffa <laughs> ahlu suffa dinañ ñëw fii bu sëriñ bi ni radiyallahu anhu di wax baat bi fan la jóge voilà ci waa ahlu suffa muy angaar boobu bële dinañ gën a taxaw ci loolu ci jàkka ji lañ ko defoon jàkkaa yonent bi alei sat salaam muy ngir way ñàkk ñi nga xam ne amuñu woon fenn fuñ nekk te dañoo ñàkkoon ñu faroon nekk mu ne mu am ñun ci àndal ñëw ci yonent bi alayhi salaam këram lu ànd ak moom ñu dugg si biñ dugg see mu laaj ndax dara am na fi ñu ne ko ndax dañoo xiifoon ñu ne am na ku fi bàyyi ku fi indi am soow de non moog yonent yonent bi alayhi salaam ak Seydina Abu Hurayra kese àndoon léegi ñu ñëwee comme que dafa xiifoon mooy bi mu ko rombee rek Seydina mu romb mu mu xiif ba tëdd ba tëdd ci biti <clears throat> non fekk Euh, euh, Seyna Abu Bakar radiyallahu anhu romb mu koy laaju masala ngir mu ne ko rek kaay dem kër ga euh, ñam ca la may ñam mais moom mu tontu ko dem boo xam ne xam na ko Seyna Omar jaar fa mu wax ko lool moo itam mu tontu mooy jëliwul li tax mu leen ko lay laaj romb rek ko ne ko abu yaa abaa yaa abaa hir ne ko <laughs> doomu muus mi bàyyi muus mi ñëwal te àndal man. ñu dem niñ demee nag laaj ndax lekk am na fi mu ne ko am na ko fi soow mu ne ko demal nga woowaa ahlu suffa ma ne tey ma am problème soow mi daa bari yonent bari sa waa ahlu suffa ñii de muñ naa ne kon yée mu nee na ma dem woowi leen bi ma ñëwee yonent bari sa salaam jël mbir mi di ne ne di ne ko mu servir muy joxe ma ne bu yow lii première bi rek bu naanee mu jeex ba daal li mu jeex ci gàttal ñépp naan mu dem yonent bari sa ne ma kan moo des mu ne ko ah yow ak man dañoo des mu ne ko léegi naanal nee na man naan ba sama koll bi fees mu ne ma naanaatal ma naan mu naana may may nee na damaa naana naana naana naan yonent bi alayhi salaam naan ma naanal rek ba sama biir bi ne kekk ah ma ne ko yonent bi alayhi salaam amatul fu mu jaar de <laughs> léegi mu mu reetaan ko ne ko indil loolu bu manul woon a ne léeg-léeg du ko naan loo ba mu ëpp noonu mooy léeg-léeg mais.